min kalaami sayyidil mursaliin ala nabiyyinaa wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabil xaamisi wal ishriin wa an Xudayfata wa abii Hurayrata radiyallaahu anhumaa annahumaa qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yajma'u allahu tabaaraka wa ta'aala an-naas fayaquumu al-mu'minuuna hattaa tuzlafa lahumu al-janna faya'tuuna aadama salawaatu allahi alayhi fayaquuluuna yaa abaana istaftih lanaa al-janna fayaquulu wa hal axrajakum min aljannati illaa xati'atu abiikum lastu bi saaxibi daalik idhabuu ilaa bani ibraahiima xaliilillaah qaal faya'tuuna ibraahiim fayaquulu ibraahiimu alayhi salaatu wa salaam lastu bi saaxibi daalik innama kuntu xalilan min waraa waraa i'madu i'midu ila Muusa i'midu ila Muusa alladhi kallamahu Allahu taklima faya'tuuna Muusa alayhi salaam fayaquulu lastu bisaahibi dhaalika idhabuu ila Iisaa kalimati Llaahi wa ruuhihi fa yaqulu isa alayhi salaam lastu bi saahibi daalik fa ya'tuuna muhammadan sallallahu alayhi wa sallam fa yaquum fa yu'danu lahu wa tursalu al-amaanatu war-rahim fa yaquumaani janbatay as-siraati yamiinan wa shimaalan fa yamurru awwalukum kal-barq qultu bi abi wa ummi ayyu shay'in kamarril barq qaal alam taraw kayfa yamurru wa yarji'u fi tarfati 'ayn thumma kamarrir rih thumma kamarrir tayr wa ashaddir rijal <clears throat> tajri bihim a'maluhum wa nabiyyukum sallallahu alayhi wa sallam qa'imun 'ala as-sirati yaqul rabbi sallim sallim hatta ta'jiza a'malu al-'ibad wa hatta yaji'a ar-rajulu la yastati'u as-sayra illa zahfa wa fi haafatay as-siraati kanaalibu mu'allaqatun ma'muura ma'muuratun bi axdi man umirat bihi fa maxduusun naaj wa makduusun fi nnaar walladii nafsu abii hurayrata biyadihi inna qaara jahannama la sab'uuna xariifa rawaahu muslimun rahimahullaahu ta'aalaa qawluhu waraa'a waraa'a huwa bifatxi bilfatxi huwa bilfatxi fiihimaa wa qiila biddammi bilaa tanwiin wa ma'naahu lastu bitilka darajati rafii'a wa hiya kalimatun tudkaru ala sabili tawaadu' wa qad basattu ma'naaha fi sharhi sahihi muslim wallahu a'lam kon lii mooy xadis bi nga xamante ne ni al imaamu rahimahullahu taala ginnaaw biñ gisee ci jataab yi ñu génn mooy xadis deux cents ci téere bi moo na xadis bu njëkk bi nga xam ne moom la indi ci garab gi ci chapitre bi ci bunt bi di digle li nga xam ne mooy digle bi ñu borom bi di digal ñuy jooxe kóllëre yi waaw di matal kóllëre di jooxe kóllëre mu nekkoon xadis bi njëkkoon a gis mu doon xadis Seydina Xudayfa ibn al-Yamani radiyallahu anhuma ah bi yonent bi alei salatua salaam mu ne nettali nañu ñaari xadis ah, qad ra'aytu ahadahuma wa ana antadhirul axar loolu gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a jël xadis bu bees muy bi ci dagu muy xadis numéro deux cent un ñaar téeméer ak benn mu ne waan Xudayfata mu jëla ko sahaaba biñ jëloon xadis biñ génnoon jotaay bi wees muy Seydina Xudayfa ah ibnul Yamaan bi Xisl wala Xusayl ah Abu Eh, rahmatullah alayhi saahibu rasulillah moom lañ naan saahibu sirri rasulillah boroom ndencuwaayu secret yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom Seydina Hudayfa wa Abi Hurayra ak Seydina Abu Hurayra hafizu sahaba ad-Dawsiyu eh, eh, li gën a siiw turam Abdurrahman ibn Sakhr radiyallahu anhuma hmm? ñoom ñaar annahuma qaala nee nañu qaala rasulullah ñu ne yonent bi de sallallahu alayhi wa sallam nee na ah yajma'u Allahu tabaaraka wa ta'ala an-naas xadis bii nii mooy xadisu shafaa waaw am na xadis Seydina Abu Hurayra kese wéetoo na ko ñoom Seydina Anas ñu bari ci saxaaba yi Seydina Abu Sa'id al-Khudri Seydina Jaabir ibn Abdillah radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum ñu bari ci saxaaba yi radiyallahu anhum ñoo ko solo muy xadis bi nga xamante ne nii moom eh, moom lañu xame ci eh, nga xamante ne mooy eh, bu ash-shafaa xadisu shafaa ñoom Seydina Uqba ibn Amir Seydina Abu Bakr radiyallahu anhum ñoom ñépp daal dinañuy solo lii nii jële ko ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam xadis bi nga xam ne mooy wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yawmal qiyaam ni muy ramoo jàll intersection bi intersection bi muy def ñëw tinu jaam yi ci seen kanamu borom sinon bu ko deful woon kenn du àtt jaam borom bi du àtt nit ñi ah, du àtt jinne malaaka kenn ñépp naan waaw kenn la du àtt waaw léegi nag bi nga xamante ne nii nag ah xew-xew boobu am na mahshar ardul mahshar borom bi dajale ñépp pangaleef waaw moom lay wax nii ba ni nga xam ne noonu la lay amee fii nag duggul ci dina wax yenn yi mais bon pour détailler ko détailler ko loolu insha allah du ñuy taxaw dañuy yem rek li xadiis bi wax insha allah ah am na yeneen xadiis Seydina Abu Sa'id yi radiyallahu anhu Seydina Abu Hurayra yoo xam ne gën na duggaat ci xóotal xadiis bi mu ne wa an abi wa an Hudayfata mu ngi jële Seydina Hudayfa Abu Hurayra radiyallahu anhu mu ne yeneen tuwe sa sam nee na ndawul yàlla yajma'u Allahu tabaaraka wa ta'ala an-naas mu ne waaw allahu borom bi tabaraka wa moom mi nga xamante ne nii kat moom borom bi tabaraka <laughs> mooy ki barkeel wa de te mooy ki kawe kan lay dajale am naa sa nit ñi waaw mooy bésub dajale ba waaw bés boobu la borom bi di dajale bu dee nit ñi nag gis yaa ngi ci biir moo ñoom ñépp waaw waaw yonent yi ñoo ci gën a tedd moo tax mu ne yawma yajma'u Allahu rusul fàttali ku leen te bàyyi leen xel ba nga xam ne la borom bi di dajale ar-rusula yonent yi waaw fa yaqulu madha ana lan lañ leen wuyul ca la ma leen joxoon ana lan lan ngeen def ca la ma leen yónnee ñu ne ko qaalu laa ilma lana illa ma allamtana illa innaka eh, anta allaamul ghuyuub amuñu benn xam-xam delloo ci borom bi yaa ngi gën a xam li ngay laaj borom bi delloo nañ la ko ndax yow nga xamante ne eh, mooy mu eh, wax ko le ne qulillahu yuhyikum summa yumiitukum summa yajma'ukum ila yawm alqiyamati la rayba fihi walakinna akthara an-nasi la ya'lamun te suratul jaasiya liñ jóge sànq suratul maida la woon mu ne qul waxal yow yonent lay saa saam allahu yuhyikum qulillahu yuhyikum borom bi moo leen di dundal fii ci kaw suuf moo leen fi indi ngeen di dund may leenu dund summa ginnaaw gi yu miitukum dina leen faat waaw ku nekk sa bés bu jotee nga dem waaw la seen ajal bu ñëwee la yastaxiruuna anhu saa wala yastaqdimuun gaa yi duñ ko jiital duñ leen jiital bu waxtu wa jotul ñu yóbbu leen déedéet ku waxtoom jotul du dem waaye ku waxtoom jotul dara mënu ko fii téye waaw kon mu ne dinaa leen dajale mooy ki leen dundal ginnaaw bi mu faat leen summa ginnaaw bi bu ngeen faatoo yéen ñépp yajma'ukum moo leen di dajale ila yawmil qiyaama mooy bésub taxawaay ba non ca bésub taxawaay ba laa rayba yi amul su ci sakk ne dina am comme ni ko kuffaar yi di waxe ak ñi gëmul dara ak ñi nga xam ne dañuy gëm gëm lu ne ay julli lañ ba pare di gëm loolu ñu ne ay yawmal qiyaam yooyu yépp dañ ko doon wax rek ngir nit ñi gën a nekk ci jàmm bañ a nekk di déconner ci kaw suuf wal iyaadu billah hada qawlu kufr laa rayba fii amul sikki sàkk waaye laa rayba fii bu leen ci sikki sàkk xabar yu ri yuraadu biha al insha waaw information la dëgg la laa rayba fii amul sikki sàkk waaye mooy yéen bu leen ci sàkk bu leen ci sikki sàkk walakin akthara an-nas la ya'lamun waaye li ëpp ci nit ñi xamuñu dara waaw li ëpp ci nit ñi xamuñu dara waaw suñu war a waxaat ca suuratu Taghaabun yawma yajma'ukum li yawmil jam'a Allah fàttaliku leen te ba suuraale leen yawma bés bi nga xam ne yajma'ukum ci la leen di dajale moom borom bi li yawmil jam'a dajale la non keroog moom koo masula koo mas di dégg rek ak koo masula dégg keroog di ngeen fu ngeen taxaw muy ardul mahsar suuf sa nga xamante ne ni fala borom ba di dajalee jaam ñépp yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samaawaat wa barazu lillahi al-waahid al-qahhaar loo <laughs> tey bu keroogee suñu borom ne yawma yajma'ukum mooy bis bi mu leen di dajale kon li yawmil jam' Allah kon yonent ma ne saasaan na yajma'u Allahu tabaaraka wa ta'aala an-naas mu ne borom bi tabaaraka wa ta'aala da day dajale an-naas nit ñi fa yaqumu almu'minuun fan la leen mooy ardul mahshar euh, bilaadu Shaam la nekk fi ñuy dajalee mu kenn foog mooy fii la Syrie gi la voilà fi borom bi dajalee jaam yi suuf sii waaw ardul mahshar yi ni koy doon ci bëri saa saa leeral ci hadiis yu bari. voilà kon mu ne foofu bés borom bi day dajale day dajale jaam an naasa nit ñi ak jinne yi te jour boobu malaaka yi dañuy ñëw yawma yaqumu ruuhu wal malaa'ika laa yatakallamuun illaa man azina lahu rahmaan wa qaala sawaaba bés boobu ruux day ñëw muy chefu malaaka yi ak malaaka yépp kenn du kenn du retard waaw laa yatakallamun kenn wax illa man adina lahu rahman lu dul ka ba jox ndigal mu wax keroog nekk porte-parole ñépp di ruux na jamono joo xam ñeneen wax muy malaaka yi muy kii bokk yonent yi alayhi salaam moo tax ci xarit yi ñu lay wax tànk Abu Sa'id al-Khudri ak ñoom Seydina Abu Hurayra yi nettali affaire bii li nga xam ne moo jëm ci wàllu ah rambu yonent way saa saam ne keroog wan nabiyuuna yonent yi ñu ngi naan ku ci nekk mu ngi naan allahumma sallim allahumma sallim waaw ñu ngi naan borom bi alhamdulillah tabaaraka wa taala jàmmalal mooy dafal jàmm dafal jàmm waaw akbar allahu akbar waaw léegi kon mu ne fa yaqumu almu'minuun bu keroogee borom bi dajale jàmm way ngëm yàlla yi daal di jóg taxaw way ngëm yàlla yi daldi di jóg taxaw waaw fa yaqumu almu'minuun hatta tuzlafa lahumul janna ba ni nga xam ne ah leen leen di jegeel ajjana waaw ba ñuy gis ajjana ñu jegeel leen ajjana waaw wa uzlifatil jannatu lil muttaqiina ghayra ba'iid la suñu boroom wax te suuratu qaaf bu keroogee wa uzlifatil janna ñu daal bi jegeel ajjana ngir ñan lil muttaqiina ngir ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo ragal yàlla ghayra ba'iid du leen sori de mu jege kon ñi ragal yàlla kese ñooy ñooy mucc moom la naan wa idal jannatu uzlifat fàttalakul bis bi xam ne ajjana dañ koy jegeñal waaw tay bu kerooge alimat nafsum ma afdarat bis ne bakkan bu ne dina xam keroog ana lan la fa teewa tay lan la jëfoon waaw yawma laa yanfa'u maalun wala banuun illaa man ataa Allaha bi qalbin saliim wa uzlifatil jannatu lil muttaqiin suñu boroom ne bés ba nga xamante ne nii laa yanfa'u du jariñ maalun alal fekk Seydina Ibrahimul Xaliil moo ko doon alayhi salaatu wa salaam wala banuun du caagante ne ay doom. lay jariñ keroog daal illa man ata allah lu dul ko dëkkal yàlla borom bi bi qalbin salim ci xol boo xam ne set na wecc ci lépp lu dul yàlla tudd nañ ko fi fan yee mu ne bu keroogee wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ñu daal di dajale ñu daal di jege ajjana ngir ñi nga xamante ne nii ñooy ñi ragal yàlla voilà kon nag mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne fa yaqumul mu'minun way ngëm yàlla yi taxaw hatta tuzlafa lahumul janna ba ni nga xam ne ci lañ leen di jegeñale aljanna ja'alana allahu min sukkaaniha amin yal nañu borom bi def ci ñi nga xam ne ñoo koy dikke waaye mais atteeguñ leen kenn mënu la dugg ajjana hatta waa safara dañ leen koy leeralal ñu gis ko wa burrizatil jahimu lil ghaawin ñu leeral feeñal safara jahim la gën waaw lil gaawin ngir ñi nga xam ne ñoo beew lépp lu borom bi di di tere woon ñoo naan ñun suñu yoon newu ci ñoo koy dépassé bu leen bokkaale ñu ne dañuy bokkaale ba neex yàlla sax amut bàyyi leen naan sa engrais ñu ne boyewu boisson la dañuy naan di féex dañuy bëggee suñu yoon a ci new bàyyi leen njaaloo moo ne waaye lu tax borom bi kon bind xale yu jigéen yi bàyyi leen kii nangam carte ak yooyu ñu naan mais ça c'est la waaw suñu borom ne bu ëllëgee ñooñu yéeféer yu mel noonu dañuy jege ñeex dañu leen di wan burriza mu fe burrizatil jahim lil ghaawin waaye kenn du duggagul fen lu dul borom bi àtte léegi nag bi mu demee noonu ah lu xew fa ya'tuuna adam way gëm yàlla yi fa yaqumu almu'minuuna hatta tuzlafa lahum aljanna fa ya'tuuna adama salawatullahi alay léegi ñu dikkal way ngëm yàlla yi jóg taxaw dikkal sunu maam Adam alayhi salaatu wassalaam baayu mbindeef yàlla julli yàlla ah di nekk ci kaw fa yaquluuna bu ñëwee ñu daldi ñëw Seydina Adam alayhi salaam fekk ko ci biir mbooloo bu fees waaw digalee ñu ne ko yaa abana staftih lana al ah, suñu baay yaa abana eh suñu baay eh suñu maam staftih lana al sàkkul ñu ñu ubbil ñu aljana waaw waaw yow lañ bëgg nga ñaanal ñu sa borom ngir mu ubbil ñu aljana ji nga xam ne jege nañu ñun way ñun yàlla yi loolu de lañu lay ñaan yow suñu baay aadama fa yaqul mu ne leen wa hal axrajakum min aljannati illaa xati'atu abikum waaw est génnewu leen woon li tax ngeen nekk fii est ce que génnewu leen ca àjjana lu dul rëcc rëcc ba seen baay bi man nii seen maam bi aadam defoon loolu moo leen tax a génn mu ngi leen di junju lekk nga ko lekkoon ca garab ga comme ni ko boroom bi leerale ci saaru alxuraan yu bari comme suuratu aaraaf gis nañ ko ci koor gi weesu waaw ak suuratu taaha léegi kon mu ngi leen di junju lool te leen boroom bi ne leen kon nag génn leen ihbitu minha jami'a wàcc leen yéen ñépp jóge ci ajjana boo boolem seen den suuf kon nag mu leen di junju lool ne leen wa hal axrajakum min aljannati illa xati'atu abikum est ce que génnewu leen aljana lu dul rëcc rëcc bu seen baay ba mii bi seen maam aadam defoon waaw mooy tontu bi see dafa leer kon nag lastu bi saahibi dalik du man maay boroom loolee ki leen di ñaanal ngir ñu ubbil leen ajjana loolu du sama prérogative tey du loolu borom bi tegu ko ci sama loxo du ñaan googu intercession boobu shafaa googu rabb boobu du pour man waaye nag yërmande gu rëy gi mu amal ja ay ay ay ay doomam waxu leen loolu rek bàyyi leen après gars yi di xalaat ana fan lañ jëm waaw dañ ciy jànge tamit la fait nit boo amee problème nekk ci buuta dewaa ay soucis yu mag ku mat bàyyi say doom war a ñëw ci yow waaw bàyyi ju la mu doon doomam ya bu ñu amee coono nekk ci coono mën a ñëw ci moom waaye bàyyi joo xam ne sa waayu falaa falaa yoo xam ne kenn xamul dara la la la lañ wal iyaazu billaah matul li ñu doon di daw devant responsabilité ba pare amuñu benn mooy dañu eh, am ay doom waaye mel ni ay gone seen kanam waaw ay irresponsable en chef wal iyaazu billaah wal iyaazu billaah nit ñi ba jaaxle ca seen bàyyi lañ jëm waaw waaye daa am critère ndax mooy seen baay am na xadis di ko leeral di wax ci safaa ji xadis bi li taxoon yeneen traité saa saa bi muy wax dafa tàmbale na woon ana sayyidu waladi aadama wala faxr waaw man may <laughs> sangu doomu aadama yi ne aadamu wa man tahtahu wa man fa wa man duunahu tahta liwaa'i yawm al-qiyaamah <laughs> waaw yeneen traité saa saa am na sayyidina ak ñi nga xamante ne ñoo ñëw ci gannaaw mooy ñi ci suufam ñépp sama suufu drapeau la ñuy nekk bésu yow bésu taxawaay ba te loolu waxuma ko ngir puukare waaye ngir jariñ ñu la la ci la waxe lii ne dinaa leen nettali dinaa leen wax lu ko waral ci la doon nettali lii moom yonent bi alei satu keroog bu mbir yëpp tane lii yëpp kar kenn amul solution nit ñi ne xaaral ñu dem ci suñu baay aadam ndax moom la boroom boo tax yeneen riwaay yi daa am lu tax yow la yàlla njëkk a bind waaw yow la bind ci loxoom ak yooyu yëpp ba pare defal la wax ko kiiwal yi ko defal yëpp kon nag ci kaw loolu ñu ñëw nag ngir nga dem nag sa borom boobee nga ñaanal ñu mu mu mu mu àtte ñu bokk Seydina Adam alayhi salaam wax lii mu wax joxe ngànt lii waaye bi mu leen nee manuma ko bàyyiwu leen noonu mais da leen a tegtal te joxe na ngànt baax na tamit buñ la sàkkoo leen nag yow manoo ko nga joxe ngànt lu tax manoo ñëw ndax loolu dafa baax wala manoo ko def dina tax waa ji du am du doo ko may iblis di taxawaalu ci xolam di yàq seen diggante ndax man na iblis man na ne non da la koo bañ a defal kese bu doon diw bu doon keneen la mu def mais da di yow la rek voilà waaw léegi moo tax leeral leeral waa ji ne ko lii ak lii wa waaw leeral ko ba mu xam ne lii ak lii moo tax waaw que ah li nga may sant manuma ko walla li nga may defloo wala li nga may waxloo manuma ko Seydina Adama alayhi salaam mu leeral waaw mu ne leen kon est ce que génnewu leen ca àjjana lu dul rëcc rëcc bu seen baay defoon kon nag ba pare nag mu tegtal leen keneen ne leen du lastu nekkuma bi saaxibi waayu daalika loolee du ki nga xam ne moo war a def loolu le waaye kaay ma gindi leen idhabu ila ibni ibrahima xalilillah waaye dem leen ca sama doom ja man aadam di seen baay alayhi salaam waxul sama sët bu ndax sët mooy doom waaw dem ci sama doom ju ja ibrahima ka naan Ibrahim xalilillah di xaritu yàlla kooku xanaa bu ah amaana bu ngeen demee ci moom xaritu yàlla te yàlla kese ñu ci mën a génne teg ah ka nekk xaritam amaana bu ngeen demee ci moom mu daal di leen ah ñaanal lii ngeen may ñaan amaana moom dem leen ca moom bu ko defee fa yàqu tuuna ñu dikkal ñin ña. ibrahima alayhi salaam ñu dikkal seydina ibrahim ci biir mu fees tel ki njëkk a judd ba ko faatu ñéppay dajaloo ci ci benn bërëb jinneet nit ñépp kenn absenté ku mbokk ku weex ku ñuul ku orange ku bleu lu la neex rek ñépp bu dee bleu am <laughs> kenn lu mucc kenn lu rëcc ñu dikkal fa yatuuna Ibrahim ñu dikkal Seydina Ibrahim al-Xaliil alayhi salaam fa yaqul mu ne biñ ñëwee mooy wax li ñu ñu wax Seydina Adam alayhi salaam ah ñu ñu ubbil ñu àjjana mooy lan woo ñaaxal ñaanal ñu sa borom mu rab mu mu mu àtte ñu waaw moo tax ci beneen bi lañu àtte même ku dee ne ku nekk xam fa nga fa yaqulu ibrahimu alayhi salatu wassalam sayyidina ibrahima alayhi salaam ne lastu bi sahibi dhalik ne loolu du pour man de <laughs> innama kuntu khalilan min wara'a wara'a sayyidina <laughs> ibrahima alayhi salaam ne ah lastu bi sahibi dhalik li ngeen may ñaan <laughs> hein ngir ma ñaanal leen seen borom mu ubbi leen ajjana mooy mu daal di leen atte ba ku nekk jëm fu mu jëm lastu nekkuma bi saahibi zalik ki moom loolee du pour man loolu du man jagle boobu du man la ko borom bi jox déedéet du man innama ko biñ ñëwee dañ koy wax ne ko yow yaay xalilu rahmaan yow yaay xaritu ki nga xam ne mooy boroom bi tabaaraka wa taala mu ne leen loolu du sama mbir dëgg la maay xalilu <laughs> wattaxada allahu ibrahima xalila borom bi nee na <laughs> wattaxada te jàppe na allahu ba borom bi ibrahima kañuraan saydina ibrahima xalila xarit waaw waaw maay xaritu yàlla de waaye de <laughs> man kuntu xalilan min wara wara man waaw xarit laa de waaye xarit boo xam ne